ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala tazra'uuna sab'a siniina daaban famaa hasadtum fadharuuhu fi sumbulihi illaa qaliilan mimmaa ta'kuluun ba ànd ak suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaat ñeent fukki bi ak juróom-ñaar léegi nag mu ne kon ginnaaw ba nga xam ne ci jataay bi ñu génn gisoon nañu waa ji bi nga xam ne ci la ñëw fàttaleku ba firawna di buurub Égypte ba fa woon bokkul ak firawna bu Muusaa ba de firawna tur la woon boo xamante ne képp ku nekkoon buurub Égypte firawna lañ la doon wax voilà bu kenn jàpp ñu ne firawna rek nga naan kon firawna mële la déedéet mooy gis nga comme ni ñu naan damel waaw damel teeñ ak teeñ damel ci waa Kajoor yooyu nga xam ne ku lii ñu naan ñu naan Lat Joor damel waaw lu ngóone latiir damel boobu damel tekkiwul ne damel Lat Joor moom damel la tuddoon walla buñ nee téeñ wala buur ba buur ba jolof waa jolof kañ naan buur ba kooku tekkiwul ne moom buur ba la tudd walla mooy titre la na tamit titre la képp ku jiite woon Égypte nekkoon buuru l'Égypte taa yooyu dañ la doon wax Firawna voilà moo tax ma naan la Firawna ba fa newoon mooy buur ba voilà mais suñu noo dañoo am seen turi bopp moom rek niñ naan le président xam nga le président muñ ne monsieur le président voilà loolu est-ce que foog nga ne moos képp kuñ ne monsieur le président rek daa fekk ne moom monsieur le président la tudd non titre la waaw ñun suñu góor gaa ko fi ne woon maître Wade ba fa jógee léegi Sall ne ko président Sall nekk fi loolu tekkiwul nag dañ naan président rek kon kuñ ne kon léegi moom ñoom ñoom président lañ tudd déedéet comme loolu rek dana nag kon nag mu ne bi nga xam ne ci la waa ji ñëw kon wax Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam gént ko nag wax ko ngir daal mu firil gént gi bu ko defee mu dellu ca nit ñi ñu xam daal qaala seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam de de léegi nag di tontu mu ne ko tazrauna sa gént gi xam gént gi lan lay tekki mu ne tazrauna di ngeen bay sab'a sinina juróom-ñaari at daaba yoo xam ne mooy successif yoo xam ne mooy continuellement mooy juróom-ñaari at yoo xamante ne mooy mutatabi' day continuer ngeen di bay rek di continuer wala mooy mooy mooy taw yeeg yooyu day baax taw yi di baax nawet bi di baax juróom-ñaari at yoo xam ne noonu lay def nga xam ne du arrêté yéppay baax yéppay tegaloo baax fama hasadtum léegi nag bu xoola moom ci biir gént gi dalee na waxaale ni ngeen di def voilà mooy comme que mbir yi lay dem moo xam ne ne ah gént gi lii la léegi kon naa leen waxaale ci biir bu may firi gént gi nan la ñuy def buñ bañee problème dal leen muy famine muy ak li nga xam ne ak maral ak ñàkk bu agsee euh, sonal leen naa leen wax ni ñuy def mu ne kon tasrauna da ngeen di bay de sab'a sinina juróom ñaari at daa baa yoo xam ne day continuer lépp ay box de bu boobaa nag famaa hasattum lépp loo xamante ne nii nag góob ngeen ko ci seen mboq yaag seen yi ngeen xam ne moom ngeen di góob ci li seen mbay mi fadaruhu na ngeen ko bàyyi fii sunbulihi ci seen gub ya mooy wowal leen ko ba mu wow ngeen man koo conserver comme ni nga xam ne ñi nekk ci àll bi xam nañ lii may wax waaye nag ku fa newul bon nga comprendre daal ne mbir mi loolu la da ngeen di fexe mooy bàyyi leen ko bu leen ko di bu leen ko dindi voilà mooy gubu dugub bi par exemple bu bu leen ñëw di ko di ko di ko di ko di ko dindi non di ko dëbb ka bojj ak yooyu déedéet bàyyi leen ko noonu voilà bàyyi leen ko li nga xamante ne mooy ci gub yu xam nga dañ koy weer ci àll bi ba mu wow koŋ waaw léegi nag ñu indi ko di ko bojj bu ko defee après teqale li nga xamante ne mooy dugub ji ak xettax bi waaye loolu noonu mu ne yéen bàyyi leen ko noonu ci sunbulihi illaa qalilan ba mu des lu tuuti mimma taakulun loo xam ne moom la réew mi di dunde ndax réew mi foog ñu dund léegi li ngeen di bay mooy gis nga juróom ñaari at yi nga xam ne day toftaloo nekk loo xam ne mbay mi day baax yéen lépp lu ngeen bay li ci ëpp ko gaar tardé na ngeen ko denc defar ko waajal ko ba mu baax ngeen ger ngeen denc ko bu leen ko dundalee ba mu des lu tuuti nag loo xam ne moom di dëkk bi dinañ ci mën a dund te duñu yàq voilà gis nga lii dañu ciy jàngal ne gis nga réew bu bëggee jëm kanam day dunde ay moyens am voilà mais de toute façon li mu ne ne ba mu des li ngeen di lekk loolu mooy wane ne lii moom duñ ci ndóof duñ ci duñ ci nekk ñoo xam ne dañuy nekk ñu ndóol waaye dina correct dinañ am daal lu ñu dunde mu ne kon summa ginnaaw juróom-ñaari at yi nga xam ne lii lay demee mbir yi lay dox juróom-ñaari at yoo xam ne léppay toftaloo nekk lu baax summa naaw gi yati mu dikk mi min ba'di daalika ginnaaw juróom-ñaari at yi sab'un yeneen ñaari juróom-ñaari at yoo xam ne nag ñoo ciy tegu shidaadun yu tara tara tara yoo xam ne yaqulna ma qaddamtum lahunna gis nga lépp loo xamante ne defoon ngeen ko dencoon ngeen ko defoon ngeen ko ci dëxanteef yi ci yi nga xam ne mooy grenier yi ak sàq ngir bu boobaa ngeen man cee mu ngeen man cee moy gis nga juróom-ñaari at yi ñëw day tara tara tara tara tar ba gis nga lépp lu ngeen tegoon ay économie wala lu ngeen tegoon ngir si loo xam ne moom ngeen dunde lépp lay naan fuuf lépp lay yóbbu ndax ni nga xamante ne noonu lay tare am nit ñi ni ñuy xiife te mar te soxla loo xam ne moom la ñuy dunde ba moo tax sàq yi rafane daanaka du leen doy illaa ñu lekk lépp illaa qalilan bam des lu tuuti si tuhsinun mooy juróom ñaari at yooyu bu ñëwee lépp la naan fuuf ba mu def nag kon loolu la de ci li nga xamante ne nii si noonu li nga xamante ne nii ba mu des lu néew li ngeen di denc loolu mooy lan bu ngeen dencee bu ngeen defee li ngeen wax li ma leen wax mooy juróom-ñaari at yee bu ñëwee dina tànn waaye nag même bu dee ne lu bari li ngeen dencoon dina ko yóbbu quand même dina des loo xam ne yéen di ngeen ci jàpp ndax wax naa leen que ah comme que loolu juróom-ñaari at yu baax yi jël leen li ngeen ci lu ko ci mbir mi denc leen ko ba mu des loo xam ne moom ngeen di lekk moom lay wax nii illaa ba mu des kon dinañ lekk juróom-ñaari yu tar yooyale lépp lu ngeen jiitaloon loo xam ne mbay yu baax ya amoon ca juróom-ñaari ya mooy gis bu ngeen li ngeen ndax lépp la naan ba des nag li nga xam ne mimma tuhsinun li nga xam ne moom ngeen di denc li nga xam ne moom ngeen dugal ci seen magasin seen ndëxañteef yi ci nga xam ne moom ngeen denc ci kaw bu ngeen doxalee li ma leen wax summa ginnaaw gi nag yaati min ba'di daalika ginnaaw juróom-ñaari at yu tar yi dina ñëw ginnaawam aamun mooy at moo xamante ne nii am mooy loo xamante ni day tourner day wër comme ab wërngal tàmbalee fenn do nga wër ba ñëwaat fa loolu mooy am loolu moo tax arab di wax at di ko woowe loolu ndax day wër muharram ngay jóge di wër ba dul qayda ba ñëwaat muharram ñu ne aamangoo kon kooku wër na mu ne kon dina ñëw min ba'di zalika ginnaaw loolu amun at moo xam ne at mu neex lay doon fii ka at mooma la yuraasu naas nit ñi de moom fa lañ leen di dimbalee mooy ca la ñuy amee taw boo xamante ne nii taw la boo xamante ne nii bu baax lay doon am ñu ne yuraasu naas fii yuraasu naas mbir mi mooy ab taw mooy day day day taw mbir mi nag wert mbir yi baaxaat ñëwaat. am ñu ne ci lañ leen di dimbalee daal nga xamante ne nii mooy ci la leen seen affaire yépp nag bi ñëwaatee am ñu ne mooy mooy ci lañ leen ci la ñuy génn ci mettit yi ci la ñuy nekk ñoo xamante ne nii dañuy génn ci mettit yi ñu yëgoon ci juróom-ñaari at yi léegi nag mu ne wa fii te ci at moo mële di ñëw ginnaaw juróom-ñaari at yu metti yi yasiruuna ci lañu ci la ñuy mooy waa dëkk bi waa Égypte ci lañuy ñuy a nag mbir yi ndox mi day bari affaire yi doxaat ba nga xam ne mooy nal sàngara mën a amaat ngeen di mën a jëlaat seen sàngara yi ngeen doon nal ci résin yi tool yi day naat lool ba ngeen mën a di nal léegi nag am ñu ne loolu lay tekki mooy na am ñu ne non non non yasiruna xam nga lan lay tekkee mooy ci ngeen di mën a ratte li nga xam ne mooy nag yi dañuy duuf nekk loo xamante ne soow yi bari xar yeeg ba yeeg ñoom ñooñu yasiruna ci ngeen di mën a defe loolu le am ñu ne voilà kon nag am ñeneen ñu ne moo ci ngeen di rëcc quoi mooy comme moom rek ci nga xamante ne nii mooy metti di ngeen xam ne ci juróom ñaari at yi ci lay génn ci ngeen di génn ci lii nii fa fihi yasirun léegi nag di lii la leen wax mbir maa ngi noonu lii kon mooy gént gi te wax na leen gént gi bu ngeen bëggee juróom-ñaari at yu tar yi nan ngeen ciy génne wax na leen na muy def léegi nag waa ji dem nu mu gën a dellu daal di dem wax buur ba dem ca na ba daal di koy wax wa qaala al maliku bi mu ko dégloo nag mu wax ko mbir mi ba pare buur bi gëmewu ko bi ne uttu ne uttu nii bi ne indil leen ma ko nu mu gën a gaawe wa qaala al maliku uttu nii bi indil leen ma ko nu mu gën a gaawe indil leen ma ko fii ndax dama koo bëgg a déggal sama bopp non lii moom masuma woon a xam yaakaar ne nit dina ma ko mën a firil ndeke kañ denc ca prison ba moom moo firi maa jaahu rasul léegi nag bi nga xam ne ci la Firawna bi muy buuru Égypte bi daal di digle ne dem leen dem ngeen ngeen jëli ko ëndil ma ko fii ndax maa ko war a déglu mbir mi kenn du ko intermédiaire de maa jaahu ba mu ko dikkalee ar rasulu ndaw la émissaire bi nga xamante ne moom lan moom la buur bi yónni ngir mu ñëw andi ko moom Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ñu génn ko prison nag léegi andi ko nag ci biir palais yi xaala ba waa ji ñëwee wax ko ne ko ay woon nag man ngaa génn ndax buur bi nee na nga ñëw veuillez me suivre mu ne ah déedéet du demee noonu xaala mu ne irji ne waa ji dellul ilaa rabbika ca sa borom ki nga xam ne moo la moom muy buur bi fasalhu nga laaj ko maa baanu niswa laaj ko bala maa génn moom buur bi na laaj enquête na def enquête laaj jigéen ñi ana lan mooy mbiru jigéen ñi nga xam ne allaat yi ñi nga xam ne naa ne ay qattana na ñoom dañoo daggoon seen loxo yi ba ñu ma gisee baleen sama sang bu jigéen ba daal di invité ma gé génn ne ma ma ñëw ma ñëw ñu dagg seen loxo yi loolu lan mooy seen mbir est-ce que problème bi man maa ko def wala ci ñoom la woon inni inna bi dëgg-dëgg sama borom bi na alim sama borom di allah bi kaydihinna ci seen pexe yañ ba taxoon loolu lépp xew alim ku léegi nag bi mu agsee buur bi nag daal di dajale jigéen ñi ne aywa convoquez-moi le Firawna convoquez-moi toutes ces filles ces ces femmes là d'affaires ak gaa yooyu nga xam ne ñoom la imraatul aziz yi daal di woon woo léegi nag xaala buur bi wooleem na leen maa xat bu ko na yéen lan mooy seen mbir waay lan moo xew idrawatunna yughrufa mooy lan ngeen namboon ak lan mooy seen mbir keroog bi nga xamante ne nii rawatunna bi nga ci ngeen doon sàkku yuusufa sayidina yuusuf an nafsi ci boppam lii nag non xam nga kii nii imraatul aziz lay wax ah mooy dañ koo conjugué au pluriel mais pour ak jigéen ñi mel ni moom waaye moom la woon surtout am ñu ne mais mooy femme d'affaires yi daa ñoo xam ne ñu ko ci jàppale ndax keroog bi mu ne bu deful li nga xam ne moom laa ko digal dinañu ko fala euh, dinañ ko tëj wala dinañ ko mbugal loolu noonu léegi nag léegi bu deful li ma koy digal léegi am jigéen ñu ko ci toppoon nag doon ko ci jàppale pour Seydina Yuusuf daal di joteeg moom malgré loolu ñu ne ñooñu tamit lay wax ne kon su ne mu ne leen kon la lan mooy seen mbir keroog bi nga xam ne ci ngeen di sàkku Yuusufa ci boppam an nafsi alayhi salaam xul na jigéen ñi waxandoo d'une seule voix benn kàddu haasha lillah waay waay sori nañu borom bi dàqal nañ ko bépp tu bépp lu taq-taq maa alim naa ñun de ñun jigéen ñi soxna yi xamuñu alayhi ci moom Yuusufa min suu ci lu ñaaw de amul lu ñaaw lenn lu ñaaw benn travers boo xam ne moom lañ ko xamal de qaalat imraatul aziz yi ca saase nag soxnaay al aziz lii day wane léegi bu doon fa dara wa qalat imraatu soxnaam si wax lii day wane ne kon al aziz du buur bi moom jëwriñu buur bi la kon waqaalat ba ji ba mu laajee jigéen ñi moom buur bu mag bi léegi nag imraatul aziz yi soxnaay ki nga xam ne mooy jëwriñam bu mag ji nag ne nag te al aana léegi xas-xasa leer na alxaqu dëgg nag ana man mii raawattu maa ko sàkku ne an nafsihi ci boppam moom wa innahu te dëgg-dëgg moom yuusufu alayhi salaam na mina saadiqiina bokk na ci ñi yooy dëggal ñi